di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala laqad calimta maa anzala haa'ulaa'i illaa rabbu samaawaati wal ardi basaa'ira wa innii la adunnuka yaa fircawnu masbuuraa kon suñu boroom tabaaraka wa taala ñu nettali ba léegi li nga xam ne mooy waxtaan wi doxoon diggante seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam waak ki nga xamante ne mooy buurub Égypte di firawna mi nga xamante ne ni ak kàccoorem daldi woon nay biir léegi nag gisoon nañu ci jataa bi ñu génn li nga xamante ne nii moom la firawna daldi wax li nga xamante ne nii ci la wax ne yow ba Seydina Muusa bi mu ko indilee lenn ci laayaat yooyu ndax yépp ñëwul rek wan ko ko yépp ci saase mooy gis nga keroog loxo bi la njëkk a wane ak li nga xamante ne mooy yat wa léegi nag Firawna ci la ko joxewoon rendez-vous ba comme ne ñu ko leerale woon ginu koo dugg jigéen suñu boroom ginoon na ko leeral ci suuratu Seydina Taaha alayhi afdalu salaati wassalaam léegi nag loolu la nag loolu le mooy Firawna nag bi nga xamante ne nii nag kon ci la Seydina Muusaa ñëw mu naan man daal jàpp naa ne yow mii daal dañ laa wor wala dangaa nekk koo xam ne dañ laa faj mooy dañu laa liggéey mooy àndoog sa xel ne wala mooy koo xam ne yow daal ab njabarkan nga moo tax ngay def si yii léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala di ñu nettali nag li nga xamante ne nii moom la ko seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam tontu mu ne nag qaala sooy Firawna waxee loolu Seydina Muusa alayhi salaam ne ko laqad alimta ne ko dégg dégg yow yaa gën a xam Firawna yow xam ne ta leer nga ne maa anzala haula mooy ne kenn wàccewul mooy laaya yii nii mooy yii ma fi wane yow laaya yii di juróom-ñeent yi waaye waxoon nañ la yim ko njëkkoon a wan nga ko yow yaa gën a xam ne kenn wàccewul lii ilaa du rabbu samaawaati wal ard xam nga ne lii du jëfu mbindeef de yow Firawna yaa ko tayaatoo yaa ko gën a xam ke ne lii boroom bi nga xam ne mooy boroom asamaan ak suuf kese moo ko def basoo ir mu nekk loo xam ne ay mu'jizaat la nag ay loo xam ne day day day day day tëloo ñi nga xam ne ñooy yéefér yi mbindeef yi te kenn defu ko mu leer naññ nekk yoo xamante ne nii yu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala yow Firawna yaa ko gën a xam mu nekk yoo xamante ne man na ku nekk ku mën a jàng ku mën a yeewu mar na cee mën a yeewoo de waaye nag li am ba des mooy yow daal danga fee nekk wa inni te man nag dem daal fira man Muusaa la azunnu ko xam naa mooy du damaa njortu de man daal njortu mooy ne du njortu mais daal xam naa ne li tax li la waral daal ba tax ngay waxe nii mooy di weddi laayaay borom bu leer bi ginnaaw bi mu la ñëwee tamul leer na ne lii moom du jëfi mbindeef man daal wa inni taman Muusaa la azunnu ko man daal xam naa te jàpp naa ne kene yow yaa Firawnu yow ne nii masbuura dangaa nekk koo xamante ne nii mooy ku ñu ku ñu kii nga de mooy ku alku ngay doon wala koo xamante ne nii ku alku nga wala koo xamante ne nii daal ko ay mbiram wala ay koo xam ne ay mbiram day yàqu mooy say mbir daal daa nar a yàqu laa yaakaar am ñu ne non ma googu ma lay tekki ki nga xam ne mooy ku ñu rëbb al mal'un mooy wa inni man daal jàpp naa ne te xam naa ne la azunnuka yaa firawna yow firawna mii masbuura koo xamante ne nii mooy dañ koo rëbb daal loolu daal laa xam ne moo la dal am ñu ne noo day tekki li nga xam ne mooy koo xam ne am xelam dafa manqué mooy man daal jàpp naa te xam naa ne Firawna li tax nga wax lii mooy daal tontoo nii mooy sam xel dafa des kon nag loolu la dee am ñu ne déedéet mooy koo xamante ne nii mooy daal la inni la azunnuka yaa Firawna masbuura mooy man daal jàpp naa te gëm naa te jàpp naa ne yow mii da ngaa nekk koo xam ne dañ laa nara dañ laa xañ yiw ba moo tax yiw gu toll nii laaya yu toll nii nga xamante ne nii daal na ci daal na ci yeewoo daal di ciy gëmi mane tabar képp koo xam ne moom moom ak ak ak ak ak ak war na koo mën a yee mu ñëw nga weddi ko mun hmm, de kon lii laa jàpp ci yow am na nag benn mbir boo xam ne dañ koo fàtte woon mooy nga ne ma ha ha ha tisan ayatin bi yaa ngi doon jàll de yow waxoo ci redara de wala qad aatayna Muusaa tisan ayatin haa man du ma fàtte de masoon nga ma fee wax ne yooyu dinga ci ñëw loolu du waxoon nga ma ko naa ci suuratul Araaf wala sax avant boobu suuratul Israa yi ma ne la ëskay jazaakallaahu xirsan wa ilma yal na la borom bi tabaaraka wa taala daal di yokk ak xër ci xam-xam waaye xam-xam comme ni mu ko waxe suñu sang ne ko qul rabbi zidni ilma salawaatu rabbina salaamuhu alayhi comme niñ ko gisoon ci suuratu Taaha yal na la ko boroom di daal di defal alayhi salaatu wassalaam daal di woon wax suñu boroom ne ko waqul waxal rabbi yow sama boroom zidni yal nag ma dolli ilma xam-xam kon nag ti sa aayaati nay wañu dem loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wute mooy ne juróom-ñaar dëppoo nañ ci daanaka këne lii la waaye léegi nag li ko tax ba mat yi ci tegu juróom-ñaar yi mooy mooy juróom-ñaar yi léegi nag mu des ñaar yi ci des foofu la wutee léegi nag naa la wax juróom-ñaar yi nga xam ne yooyu parce que dafa leer ci alquran mu wax ko mooy loxoom bi bi nga xam ne moom la ne woon wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda mooy mu daal di xëcc loxoom bi ba ko dugalee ci poche ci ci dënn bi xëcc ko mu weex tàll min ghayri su ci loo xam ne du baras du ko dal de déedéet wala baras loolu di yàq deru nit ñi rob bam génnoon mu weex tàll waaye it beneen bi deuxième bi beneen laaya bi ci tegu mooy yat wax wa nga xam ne moom la sànni woon fa ida hiya sobaanun mubin mu nekk aw ñànguur wu leer naññ di yëngatu Firawna daal leen wane gannaaw ndax tiit waaye beneen bi nga xam ne mooy ñetteel bi mooy tuufaan ba mooy mbënd ma nga xamante ne nii moom la suñu boroom yebaloon ci ñoom Firawna ak gaa yi yàqal leen lu bari nga xam ne niil bi débordé voilà il est il était sorti de son lit comme ni ko suñu boroom indi fa taw yu bari mbir yi daal di foofu yépp daal di nekk am mbënd nag inondation yi taa foofu yépp ñu xam ne lii de boroom bee leen ko sotti wal waaye di ci tegu mooy li nga xam ne muy ñeenteel bi mooy li nga xamante ne nii mooy mooy criquet ya mooy njéeréer ya ya nga xam ne moom la sànni ci seen kaw xam nga Égypte dañoo nekk ñoo xam ne ndox yu baree fay jaar niil beeg yooyu ñu fay bay suñu boroom nag bañ weddee wedd yu mag ya dafa sànni li nga xam ne mooy socc soccet yeeg njéeréer yi ñu daal di ñëw gaayoo yële daal di ñëw suturel yi daal di ñëw lekk li nga xam ne mooy mbay ma yépp loolu mooy li nga xam ne mooy ñeenteel bi juróomeel bi mooy alxummala mooy mooy mooy la nga xamante ne mooy téeñ ya puu yi puu yi mooy suñu boroom daf leen a yónni ay ay ay ay ay puu muy ay téeñ yu leen sonal jaa yooyu firaw na bari ay téeñ ndeysaan ñu naan buur bi de moom fu mu nekk fu mu toog fa la la la mu tal day nekk ci ngàngu naa gi talul dalalul ray téeñ xam nga ne loolu moom lu garaaw la mooy ci image am quoi moom ni ne woon ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi gën teg leen mbugal moo xam ne yii yépp nag mooy tegg mooy amul day dal ñi gën a suufe ci as ci ci askan wi bàyyi ñi gën a mag ñoom ñépp lay laalandoo mu ngi mel ni comme coronavirus bii rek borom bi yónni ci suñu kaw nga xam ne fii mu ne moom ñépp la dal fii mu ne da ngay gis président états uni ba fi woon muy Trump amoon na voilà nga gis président mooy premier ministre fële bu Angleterre ba fi moo bi nga xam ne mooy Johnson amoon na Macron fii nii président Macron France fii nii nga xam ne moo fii président pour l'instant moom itam amoon na nga gis ñépp lay laal mooy affaire yi amul ñu naan ay ñoom diw ñële non mbir mi ñépp lay laal li muy dajal waa ji nga nekk ci tool yi noonu lay dale waa ji nekk ci bureau yi wala waa ja nekk ci avion yo ñépp la laalandoo mbir mii it loon la woon mooy na mooy ne <laughs> moo ne woon maay seen borom yoon ñépp te buy ray tey ñépp koy gis ko en tout cas ñi ko gën a jege quoi nañ gis ne ah suñu buur bi de moom temps yi am na problème kon loolu la wal xumma la loolu moo mooy li nga xamante ne nii mooy juróomeel bi beneen juróom benneelu laaya bi mooy li nga xamante ni mooy mbott yi suñu borom dafa lay leen yónni woon mooy ci ay mbott yu bari yoo xamante ne nii sonal leen ngooq yi ngooq yi di tëgg fu ne mbott yi di tëgg fu ne nag mooy foo lii rek lal yeeg fu ne gaa yi firaw na ma du la tëdd boo tëddee mbott yee ngi tëb sa kaw fa ngay tëdd ay mbott ndax lan weddi gu ñu weddi woon suñu borom teg leen lii te yii nii yépp dañ doon wax yaa Muusa ud'u lanaa rabbak <laughs> eh, yow yow njabarkat bi boo am na ci boroom xam-xam yi ñu naan non loolu nag waxuñ ko woon ngir doyadal ko parce que comme que ñoom njabar dafa nekkoon xam-xam bu màgg ci ñoom loolu moo taxoon sax ñu ne ko di nga xam ne héehée yow de laal nga laalaake yow njabar na ñëw di ñu ci woo yow di nga xam ne man firawna fa arsala firawna fil madaa'ini haashirin moo tax mu woon ci contrée Égypte yi ca dox yi sori ya nañ indi njabarkat yi gën a ay ñëwee dinañ xam ne mu ngi door a dal ci ëkk nag dal na ci ëkk waay waay ku doon jaay waay ba dal ci ëkk tey nga am problème de léegi nag loolu la moo tax am ci borom xam-xam yi ñu ne noo yaa ayu saaxiru boobu ñu ko wax yow njabarkat bi waxuñ ko ngir tooñ de mais dañ koo bëgg a wax ne waaw yow mi fi indi njabar gu toll nii te njabar xam-xam la boo xam ne ñoom mooy xam-xamu baaxul la voilà boo xam ne dafa siiwoon foofu te ne ko doonoon ay kilifa la ñu woon ñoo xam ne ñu ñu màggal la ñu woon moo tax ñu naan leen léegi nag mu ne quoi kon ko yow ci ñoom nga bokk léegi nag dinañ la wan ñu lu man quoi loolu la udon la naa rabbaku ñaanal ñu sa borom bu teggil ñu lii bu ñu teggee dinañ dellu di gëm waaye bu suñu boroom ne woon bu ma ko teggee dañuy dellu ci li ne woon saa bu ko teel déggee ñu delluwaat ci mu teg leen beneen kon mooy bi nga xamante ne nii mooy bi ci tegu léegi nag ginnaaw li nga xamante ne nii mooy mbott yi kon nag gis nañu lan lan lañ gisagul loxo bi yat wi ak li nga xamante ne nii mooy mbënd ma ak li nga xamante ne nii mooy kirike yi mooy njéeréer yi ak téeñ yi ak li nga xam ne mooy mbott mi bi mujj mooy deret yi mooy deret yu bari yoo xam ne mooy moo doon wal léegi nag na dañu amoon problème quoi mooy loolu ay deret gis deret fu ne affaire yi nag sonal leen ndax weddi gu woon